badiicu samaawaati wal ard annaa yakuunu lahu waladun walam takun lahu saaxiba wa xalaqa kulla shayin wa huwa bi kulli shayin alim suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayab téeméer bi ak benn mu ne boroom boobu mu doon lim yi mu def ci kaw suuf si ngir boroom bi tabaarak ngir jaam yi daldi dellu ci moom waaye ñoom de bu leen defalee rawatina la mu waxoon ci pepp yeeg la nga xam ne seen jiwu yi ak yi nga xam ne moom la ñuy bay bu lépp ñoree au ñu sant ko ni ñuy def mooy jinne yi lañ koy bokkaaleel di xaar seen digal nee na ñooy tuural leen wala ndëppal leen ngir man cee lekk waaye di bokkaale borom di tabaraka wa la di ko booleeg ay jinne yoo xam ne borom bi moo leen bind ñoom nit ñi bind leen ñoom jinne yi ñu koy utal naan ñi ay doomu yàlla lañ nga xam ne yahud yi naan Uzayru doomu yàlla la nga gis ki nga xam ne mooy karacaan yi naan seydina isa ibnu maryam alayhim assalaatu wassalaam ne ñoom it yàlla la waaye wa banaati nay doom yu jigéen comme li nga xam ne lenn ci arab yi moom lañ doon wax naan malaaka yi doomi yàlla lañ yoo xam ne dañuy ay jigéen lañu suñu boroom ne moom de gàcc ngaalaamaa moom moom de sori na te yéegut ci li nga xam ne moom lañ koy melal mu ne boroom boobu nag banion samaawaat yi mooy ki nga xam ne mooy ki bind ki nga xamante ne nii mooy loo xamante ne amul misaal amul ci loo xamante ne nii mooy modèle bu jiitu as-samaawaati ba pare taaral rafet ni nga xam ne bind gi mu ko bind moom asamaan yi wal ardi ak suuf anna yakunu lahu walad moo naka lay amee doom moom yàlla moo ma leen walam takun lahu saahiba te amul li nga xamante ne nii amul soxna de déedéet wa xalaqa kulla shay amul àndandoo te amul soxna wa xalaqa kulla shay te moom borom bi tabaaraka wa taala mooy ki bind lépp nag wa huwa ta moom bi kulli shay'in alim ci lépp rek mooy ki nga xam ne mooy ki wa xam de mu ne zaalikum allahu rabbukum mu ne kookee mooy ki leen defal lii yépp te def lii moom borom bi tabaaraka wa taala moom de mooy seen borom tabaaraka wa taala mi bind asamaan yii daal di koy sos ci lu amul modèle moom de rabbukum mooy seen borom bi ngeen war a jaamu moom dong laa ilaha amul benn buur bu ngeen war a jaamu ci dëgg ñàkk ko jaamu di lor illaa huwa kudul moom borom bi tabaaraka wa taala xaaliqu kulli shay mooy aji bind lépp lu am mooy ki ko bind fa'buduhu kon nag na ngeen ko jaamu moom nangeen jaamu borom boo bële tabaaraka wa taala kon fa'buduhu na ngeen ko jaamu moom dong te di ko wéetal wa huwa moom borom boobu ala kulli shay'in wakiil lépp lu am rek mooy ki nga xamante ne moo ko peeg te mooy ki nga xamante ne moo koy sàmm la tudrikuhu labsaar moom borom boobu lii point tawxiid yu ama ama ama solo ngi mooy la tudrikuhu labsaar moom borom bi tabaaraka wa taala du ko daj li xam ne mooy gis yi nit manula xool borom di tabaraka wa taala ba dal di koy peeg comme ni ngay peege boo yoree sa téléphone wala li nga yor loolu man da ne am na nag ñu naan laa tudriku la bu saar am na ñu naan mooy du ñu ko gis waaye loolu du tekki bi gina a dëgër li koy wane mooy lañu waxoon jamono yële te suñu boroom waxoon ko ci suuratul qiyaama ne wujuhu yawmaydin naadira ila rabbiha naadira ne wujuhun am na ay xar kanam yoo xamante ilaa yawma idin bu keroogee de naadira dañuy nay leer nañ ilaa rabbiha jëme ja seen borom naadira di ko xool kon dinañ loolu mooy wane kon jaam yi dinañu gis ñi nga xamante ne mooy seen borom tal alhamdulillah te loolu al imaamul Buxaari ak al imaam Muslim ibn al Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaburi ju rahmatullahi alayhima daal dinañ koy solo muy xadiisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu gudd boo bële mu doon wax naan innakum satarawna rabbakum kama tarawna kama tarawna al-qamara laylatal badr te loolu it tuddoon nañ ko fan yee kene moom nee na di ngeen gis seen borom comme ni nga xam ne doon ngeen di gise weer wi laylatal badri loolu nag li ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam guddi goo xamante ne nii mooy fukk ak juróom-ñeent ak fukk ak juróom ci weer wi bu nga xam ne day nekk weeru mat sëkk loolu li mu ci jublu mooy ñoom dañu yaakaaroon ne dañuy raj-raj loo moo tax mu ne di ngeen ko gis comme ni ku nekk ni ñuy nekk néegam wala nekk këram nekk ëttam wala nekk ci biti di gis weer wi te kenn du ne puusal ma xool voilà mooy borom bi loolu la leen bëgg a wax waaye kenn du ko mooy yow ni ngay gise weer wi peeg weer wi yëpp gis weer wi fi mu tàmbalee ba fi mu jeexee ci kawam ak ci suuf loolu moom moo manu nekk ci li nga xamante ne nii mooy mbiru borom bi tabaraka wa taala kon nag moo tax mu ne laa bu labsaaru du ko peeg gis yi de wa huwa ta moom yudrikul absar mooy kiy peeg bët yi mooy kiy peeg li nga xamante ne mooy mu mëndeef yi mooy ñoom ñépp amul kenn koo xamante ne nii moom mooy asxaabul absar boroom bët yi ñooñu mooy ne amul kenn koo xamante ne nii daal di nga koy rëcc ci li xamante ne mooy xam-xamam bu yaatu nga moom borom bi al-latifu mooy ki xam sew-sew yi de al-xabiiru mooy ki nga xamante ne ni mooy ki xam sew-sew yi waaye wal mooy ki nga xamante ne ni nii mooy ki ñeewante ci ñi nga xamante ne ñooy ñooy parandoowam yi alxabiiru mooy ki nga xamante ne mooy ki dëñ kumpa qad jaakum dëgg-dëgg dikkal na leen basairu ay lay yoo xamante ne nii yu leer naññ la yi leen di may ngeen di mën a gis ak seen xol yi nga xamante ne min rabbikum tukki ci seen boroom yoo xamante ne lépp di leen wan li nga xam ne man manam sañ-sañam kennam kenn kenn li mu nekke kenn te amul kenn koo xamante ne nii ndend la de yooyu yépp nag jóge ci yéen muy ay lay yu leer min rabbikum tukkee ci seen borom faman absara képp koo xamante ne nangu naa xool ak li nga xamante ne nii mooy bëtu xolam waaye bëtam yii gis bi dëgg ñëwee mu daal di koy nangoo wommatu nangu cee jariñu fali nafsihi kooku kan na xamante ne nii mooy mooy meññeeku danga xam ne mooy ngëm yàlla goo gële ak gisam goo gële ak gëm gi mu gëm li nga xamante ne mooy boroomam tabaraka wa taala fali nafsihi ngir boppam kese la waaye wa man amiya képp nag koo xamante ne nii dafa silmaxa daal di bañ mbir yi bañ koo xool ak ba ko borom bi tabaraka wa taala indi mu daal di ciy gumba da door du ko xool waaw ko nag na xam ne fa alayha mooy conséquences yi meññeefu la nga xamante ne mooy bañ a gis mooy yii nga xam ne basaayir la layu boroom bi tabaraka wa taala yii leer yii tax ñu gëm ko kooku dina xamante ne nii mbir ya ca kawam lay këpp wama ana aleykum bi hafiz te man nag yonent bi sallallahu alayhi wa nekk nekkuma koo xam ne borom bi man la def ma leen di fuglu di leen seet fu nekk di nekk seen ange gardien di leen saytoog yooyu déedéet kon nag dañ maa digal daal li nga xamante ne nii mooy ma jottali kadhalika naka noonee nusarrifu laayaat yi la ñuy leerale tey tàqale li nga xam ne ñooy suñu laaya yi de wali yaqulu waaye nag lii dañu koo defit waaye ngir yéefér yi nga xam ne ñoom weddee leen neex ñoom daal au ñu daal di ciy gëm waaye duñ gëm ñu naan oh waaye kii daal moom darasta waaye yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam dara lii da ko jàng rek ci téere yi la jiitu woon ci li nga xam ne mooy Linjiil ak Tawraat yeeg gaa yooyu waaye fa nga dem a jàng fa ay mbir ñëw di ñu ko sotti rek lool ngay def suñu borom ne lool de ngir tamit ñuy wax lool mooy ñi ñi weddi daal di des ci seen weddi gi di ut ay lay saa su ne rek lu leer lu ñëwee ñu ne wax ah, fee la ko jële rek wala yu na bayyinahu waaye borom di li yu li yu bayyinahu ngir tamit mu leeral ko leeral alquran ji leeral li nga xamante ne nii moom la wàcce ci yow moo taxit mu wàcce lii waaye ñan ñoo ciy jariñoo ak pour ñan la mu ne li qawmin ñeel li na nga xamante ne nii ya'lamuna dañuy xam na nga xam boo xamante ni da leen di jariñ mu ne tabi'a mu ne toppal yow seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam maa yuuhaa maa uuhiya ilayk li nga xam ne moom lañ la waxyu daal di la koy déy min rabbika mu tukkee ci sa borom tabaaraka wa taala laa ilaaha illaa hu amul benn borom amul benn yàlla boo xamante ne nii moom lañ war a jaamu ci dëgg illaa huwa ku dul moom léegi nag wafaawa enrit te nag na nga dummóoyu anil mushrikiina ci ñi nga xamante ne ñooy way bokkaalekat yu mag yi ñooñu dummóoyu leen bul toppatoo li nga xamante ne moom lañ nekk ci mooy yàlla tabaraka wa taala suñu boroom ne walaw sha allah te gis nga bu sooboon boroom di tabaraka wa taala maa ko gis nga yéeféer yii ak ñi koy bokkaale ci kaw suuf ja'alnaaka te yow seydinaa Muhammad alayhi salaatu wassalaam defuñ ñu la alayhim ci seen kaw ñoom xafiidan nga nekk koo xamante ne yaay nekk seen gardien di leen fuglu di fuglu seen li ñuy jëf di leen toppatoo saa su ne di xool ndax ñu ngi ci mbir yëm nekkuñu ci loolu teguma la loolu gàllu ma ko dee wa ma anta alayhim bi wakiil te yow nekkoo koo ne nii yow si yow yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoo koo xamante la borom bi tabaaraka wa taala taala wakkeer di daal di li nga xamante ne nii gàll li nga xamante ne nii mooy bu ñu gëmul la nga xamante ne nii moo leen di dal ci ay musiba loolu teguma ko ci sa loxo du yow laa ko jox lii nii xam nga laay yi makka la parce que jamono yi xare amul woon waaye après dina ko ne nag gaa yi bu ñu taxawee ne gëmuñu ba pare te ne du fi daw yow takkal xare walla ca udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir ci